boo di sikk sàkka ñettam ñeent ngay jàpp ne kon ñett yi wóor na daal jàll yokk ci benn muy ñeent bu defee nag boo sëlmalee nga sujjóot ba xam salaam ndax toroxale ko seytaane ci gàttal daal takk-takk bi mooy ashakku fi nuqsaani kat taxqiqi wala kat taxaquqi maanaam booy sikk sàkka wàññi nga wàññiwoo dangay jàpp la gën a wóor rek ne wàññi naa daal di andi ngay sikk sàkka ba noppi nag boo sëlmalee nga def maxade salaam mel ne booy sikk sàkk rukkoo nga wala rukkoo jàppal ne rukkoo daal di rukkoo booy sikki sàkk sujjóot nga am sujjóotoo jàppal ne sujjóotoo daal di sujjóot booy sikki sàkk jàng faatiha am jàngoo faatiha jàngal faatiha mu daal di wóor ne jàngoo ko lu mu ci mën doon nag boo jullee ba sëlmal nga def baxade salaam toroxale ko seytaane moo tax mu ne faman shakka ku sikki sàkka fii ci ab rakka aw sajidatin wala ak sujjóot ataakoon mu dikki bi haa moom wa sajada mu sujjóot ba àdd salaami ci gannaaw sëlmal ba moo tax mu ne kuy sikki sàkka ab sàngam ndax def na ko am defu ko wala ab sujjóot muy def na ko mbaa defu ko wala rukkoo yépp yam lu mu ci mën doon day jàpp ne defu ko rek dal di koy def ba noppi nag bu sëlmalee mu sujjóot ba ànd salaam ndax toroxale ko saytaane wa in shakka ndéem sikki sàkka na fi salaami ci sëlmal sallama mu sëlmal in kaana ndéem nekk na xariban di aji jege maanaam bañ a yàgg wala sujjóoda te dee sujjóot àllahi di ko war wa in taala ndem yàgg na batalat kon yàqu na salaatuhoo julleem ga bu dee sikki sàkk ndax wax na asalaamaaleykum wala waxu ko waaye nag boobaak léegi yàggagut maanaam ba melee ne ku noppi ci julli gi ak bi muy sikki sàkk wax na asalaamaaleykum wala waxu ko yàggut day wax rek asalaamaaleykum te sujjóot du ko ci war dara du ko ci war su fekkee nag daa mel ne ku noppi ci julli gi ba mu yàgg mu door di sikki sàkk ba xam wax na asalaamaaleykum walla waxu ko kon jilli ga yàqu na day julliwaat loolu mu ko waxee nag dafa gàtt liñ koy teqale rek mooy su fekkee ne mel na ne ku noppi ci julli yàggul dara nag muy sikki sàkk ba xam wax na asalaamaaleykum wala waxu ko waaye fa mu toogoon ba tey jógu fa moom xibla itam dara dara picc ci yooyu tasee kon day wax rek asalaamaaleykum mu doy sëkk waaye nag war ngaa leeral yaari anam su fekkee jot naa mooy xibla waaye jógul fa toogoon am na àtte boppam mooy kon day jubluwaat xibla daal di wax asalaamaaleykum te sujjóot baxda salaam waaye nag foofu moom taay amu fa bu jubloo xibla rek day daldi di sëlmal daal di sujjóot baax salaam su fekkee ne nag yàgg na waaye du lool mbaa topp na dandu nekkatul fa mu nekkoon di fa jullee kon moom day yéene dellu ci julli gi daldi di wax allahu akbar daal di taaya sëlmal ba noppi nag sujjóot baxda salaam kon boo bëggee takk àtte boobu ci baati arab na ko saraa bi indee moo gën a leer bala nga ne bu dee sikki sàkk ndax salmal naam salmalut day wax rek asalaamaaleykum dal cay noppi da ngay sart in xaruba walam yanxarif anil qiblati walam yufaariq makaana nga tekki nag fa in taala jiddan batalat wa in inxarafa istaqbala wa sallama wa sajad wa in taala laa jiddan aw faaraqa makaanahu bana bi ixraamin wa tashahada wa sallama wa sajad maanaam nga seetlu ne ba muy nattable ndax wax na asalaamaaleykum wala waxu ko dafekk ba melee ne ku noppi ci julli ak léegi yàgg na yàggaay boobu dañ koy teqale ci mën naa yàgg lool mën naa yàgg te aggut ci lool bu dee yàgg lool moom julli ga yàqu na faawu dee julliwaat waaye bu yàggee waaye du lool nag mook mu toog ba dandu ca palaas ba nekkoon ba doon jullee waaye mooy wut xibla ñoo bokk àtte mooy rek moom day wax allahu akbar yéene dellu ci julli ga daal di taaya sëlmal te sujjóot ba'da salaam kon gis nga nañ ko teqalee fee yàgg gi mën naa nekk yàggug lool mën naa nekk yàggu nekkut lool te bokkuñu àtte ni nu ko leerale léegi wala mu waswisu aji jax-jaxee yettu ko dana bàyyi al wasata jax jaxe ga min qalbihi ci xolom wala yatiite lu dikke bi maa ci la nga xam ne shakka sikki sàkk na fii ci moom walakin waaye yasjudu dana sujjoot ba àdd salaam yi ci gannaaw sëlmal sawa an muy way yemoo chàkk moo xam sikki sàkk na fii siyaadatin ci ak dolli aw nuqsaani wala ak wàññi al waswasatu koy wax jax-jaxi xel te mooy rekk bari lu muy sikki sàkk ak lu muy xel yaar dafa bari ñu mu dal lool léegi ñu koy jàmbat moom nag li ci ëpp ci seytaan lay bàyyi ko mën naa itam nag bi ak wéradi ca kooka bu fekkee ni daal moom bis bu ne guddi mbaa bëccëg dana ci am lu mu def moo xam ci jàpp la moo xam ci sangu farata la moo xam ci julli la wala ci wàlluk ndax sobe si laal na ma wala laalu ma yu demee noonu mën naa tax ci am xelam ba bis bu ne mu cay jeexi jaaxa di sikki sàkk rek nit bu dee julli bis bu ne dana am julli gum julli goo xam ne tey nattable ndax mat naa matut ndax juum naa juumut yu mel noonu moom day yàq diine màbb ko mu daanu fi suuf moo tax nag ku koy ci sa bopp rek nga xam ne bis bu ne guddeeg bëccëg lu néew néew mu dal la ci benn yoon dañ la ci wutal ak jàpp mooy bul ko faale bu mu la naqari bul jéem a jàpp itam juum naa ba daa koy defar jàppal ne rek lépp baax na dara ku ci daal koy bàyyi noona boo defee noonu rek mu daal deñ coobare yàlla ndax seytaane moom day def bu la xasee gis ngay ku bëgg lu baax farlu ci jaamu yàlla muy seet nu mu la yàqale jaamu yàlla yi mbaa nu mu la ca tàyyeel loo kon nag ku loolu daal daal moom lu mu def rek na ko doyloo bu dee jàpp na ne baax na bàyyi ko noona bu dee cangaay na ne baax na bàyyi ko noona bu dee julli na jàpp ne juumul deful dara daa mat rekk yem ca dara siku ca su jullee ba sëlmal nag mu sujjóot ba ànd salaam ndax toroxale ko seytaane su fekkee ne nag yàllaa ko binde bari ay njuumte waaye bis bu ne lam juum moom dana ko xam kon kooku lam juum dana ko war a defar ndax xam na ko keeñ weesu kay mooy ki nga xam ne la muy juum du ko xam mbaa sax day nattable rek ba xam juum naam juumut te bis bu ne mu dal ko bu ñu nee bis bu ne mu dal ko da jàpp ne guddeeg bëccëg bi lépp benn bis la bu fekkee ne guddeeg bëccëg gu ne dana ko ci dal lu néew néew benn yoon rek nga xam ne kon jax-jax yi ñëw na ci moom te na topp lii ñu ko wax bañ koo bàyyi rek balaa yàgg rek bu soobee yàlla nga gis mu daldi deñ waaye nag bu ko dee naqari ci xolam muy jéem a def lu gën noona di ko def ko defaat day yokk di yokk di yokk ba mën naa am sax mu andil ko ak telbati walla ak ndof wa man jahara ku biral fil xunóoti ci xunóot fala sujooda déet sujood xale yi di ko war walakin waaye moom nag yukrahu def na sib am duhoo tayam nga xunóot dañ koo sopp ci julli suba waaye dañoo sopp itam nga yelu ko wax ko ci suuf soo ko birélee nag ci kaw njuumte dara nekku ca te itam ko boo ko birélee ba nopp tey ko nag moom dara nekku ca ci sujjóot mbaa dara waaye def nga lu ñu sipp wa man zaada ku dolli assurata saarwa fi rakxatayni ci ñaari rakk ya al axiratayni yi aji mujj fala sujooda kon déet sujood alayhi di ko war ñaar rakk yu njëkk yi rek ñooy am aw saar ci gannaaw fatiha kon bu dee timis rakk ba ci mujj wala bu dee tisbaar mbaa takkusaan mbaa gee ñaar rakk yu ci mujj du amu saar boo juumee nag ba jàngale ci aw saar itam moom du tax nag sujjóot war ca waaye nag nga tey ko ba noppi nag jàngale ci aw saar moom lu ñu sib la soo ko defoon nag du tax sujjóot war la ca waaye def nga lu ñu sib bal ziyaadatu suurati fiihima makruhatun wa sujoodu li tilka ziyaadati mubtilun li salaati in waqaha qabla salaami bu jàngoon aw saar ci ñaar rakk yu mujj walla benn rakk mujj timis jàpp ne leen la su ko baxade salaam moom julli ko du yàqu ndax baxade salaam moom gannaaw sulmal la dugal ko ci biir julli ko waaye bu su jootaloon xam moom julli daal di yàqoo nga takkaale foofu ne xabla salaam moom def ko foo ko war def moo gën a gaaw yàq julli ci def baxada salaam te fekkutoon nga war koo def ndax baxada salaam moom daa fekk nga sëlmal waaye xabla salaam moom day fekk sëlmalagoo wala moo tax na def ko fi woote nekk di yàq julli ga ba àgg na ci ne bañ ne allahu akbar yu bokkut ak kabaru armal bu ca ne sunna la soo bàyyi woon benn allahu akbar rek dëgg la sax sunna bu feddliku la waaye boo ko sujjóotalee rek julli gi yàqu ndax sunna yi feddli waxal nañ ne bàyyi ca benn képp du taxa sujjóot lu may rek yelu mbaa biral yelu mbaa biral moom kenn ku ci nekk daa beru te waxoon nañ ko ca bàyyi na nga koy sujjóotalee waaye saa yi bàyyee benn sunna dong te du ñoom ñaar bu ko sujjóotalee rek xabla salaam julli ga yàqu wa man samiha ku dégg dikra muhammadin tuddug muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa te fekk na moom fi salaat nekk na ci ak julli fa sallaate mu julli alayhi ci moom falaché edi dara alayhi di ko war sawa un wa yemoo la kaana moo xam nekk na saahiyan di aji juum aw xaamidan wala muy aji tey aw qaa'iman wala muy aji taxaw aw jaalisan wala muy aji toog bu dee julli dégg ñu tudd tur bi mu daal di julli ci moom du ca wàññi dara sibuñu ko sax moo xam daa fekk mu taxaw moo xam daa fekk mu toog moo xam moo ko tey moo xam teyu ko waman xaraa ku jàng suura tey ni yaari saar fa ak sara topp lu ko fii rak xatin ci ab rakk waaxidatin bu di benn aw xaraja wala mu génn min suuratin bàyyi ci aw saar ila suuratin jëm ci weneen saar aw rakaa wala mu rukkoo qabla tamaami suurati ci njëkk matuk saar wa fala shaya kon di dara alayhi di ko war fi jamihi dalika ci mboolem loolee pour julli farata sib nañu benn rakk rekk mu jàng ca yaari saaro mbaalu ko ëpp bu dee naafila moom sibuñu ko ba tey kuy julli farata sib nañu mu tàmbaliw saar ak gut mu daal koy bàyyi moo xam daa jàll ci weneen moo xam jàllul ci weneen la ñu gën a taamu daal bu dee ci julli farata mooy mu jàng wenn saar rek yem ca tàmbalee fa tàmbalee ba àgg rek yem ca bañ caa dolli dara bu dee farata moom tàmbaliwu saar aggut nga bàyyi ko daal di rukkoo wala tàmbaliwu saar aggut nga bàyyi ko jàll ci weneen loolu dañu koo sib waaye nag sib ga du tax ñu digal la ca sujjóot dañoo bëggoon bu dee farata moom nga jàng rek aw saar wu mag bañ caa wàññi dara bañ caa yokk dara dee naafile nag moom nga boole ay saari saar ci benn rakk moom dara nekku ca wa man ashaara ku junj fi yi julleem ga bi yadihi ci loxoom aw rasihi wala boppam fala shay adit dara alayhi di ko war bu dee julli junj ak loxoom niki fetta sumba joxañ ak baaraamam wala junj ak boppam niki dag-dagal ñu laaj ko mu dagdagal boppam wane ca ne waaw wala wane ca ne déet loolu sujjóot du ca war waaye nag bu fekkee daa jekki-jekki rek def ko ci coobareem daañu ko sib dafa am nag ñuy teqale di wax ne la gën a wóor daal mooy su dee julli ñu nuyu ko mu junj ak loxoom mbaa boppam di wan kooku ne ko fay naa la kat damay julli kon daa def rek la ko war dee ko ci wax dara waaye nag bu doon julli ñu nuyu ko mu fay ko ci làmmiñam moom kon bu fekkee moo ko tey mbaa ñàkk xam a tax julli ko day yàqu bu fekkee njuumtee tax rek nag day sujjóot bax de salaam waman karrara ku baamu alfatihata fatiha saahiyan mbir mu muy aji joom sajada kon mu sujjoot ba'da ci gannaaw sëlmal wa in kaana ndem nekk na aamidan di aji tey fa zaahiru kon zaahir sa albutlaanu moo di yàqu ga ku jàng fatiha dellu ko jàngaat su fekkee njuumte rekk a tax kon day jàpp ne daa yokk rek mu sujjoot ba'da su jàngi fatiha dellu ko jàngaat nag ci loo xam ne moo ko tey boo dee xool ci zahir ne day mel ne julli ga yàqu na waaye nee nañu lay sukkandikoo mooy julli ga yàquwut ndax ponk boo xam ne wax la ni ki fatiha baamu ko du tax julli ga yàqu ponk boo xam ne jëf la kay nga baamu ko te tey ko ni ki rokkoo mbaa sujjóot loola mooy yàq julli moo tax sarabina wal mu'tamadu xadamul butlaani bi taxamudi takraaril fatihati wa man tadakkara ku fàttaliku assurata sarwa ba'dan xinaa'ihi ci gannaaw sëggam ga ila ruko jëm ci ruko fala du dellu ilayha jëm ci saar wa ku fàttee jàngu saar ba sëgg di ruko kon na xam ne rukkoo bi farata la suñu ko bàyyi di delluwaat ci taxawaay ba ndax saar wa mu bàyyi rek bu mu bàyyi farata mukk di dellu ci sunna na wéy te xam ne wàññi na mu daal di sujjóot xabla salaam wa man tadakkara ku fàttaliku assira yalu ayul jëxra wala biral qabla rukkoo njëkk rukkoo ahaada mu baamu alqiraata njàng ma fa in kaana dem nekk na daalika loolee fi suurati ci saar wa wax daxaa moom rek aha daxaa mu baamu ko wala sujooda te def sujood allahi di ko war wa in kaana dem nekk na fil fatihati ca fatiha ja aha daxaa mu baamu ko wa sajada te mu sujood ba'da salaami ci gannaaw sëlmal wa in ndem raw na bi rukkoo ci rukkoo sajada kon mu sujjóot li tarkil jëhri ngir bàyyi biril xabla salaami njëkk sëlmal wali tarki sirri ak ngir bàyyi yelu ba àdda salaami ci gannaaw sëlmal sawaa wa yemoo la kaana moo xam nekk na minal faatixati ca faatixa ja awi suurati wala saar wa waxdaha moom rekk dañoo waxoon ne yalu fañ la ko digale ak biral fañ la ko digale lu ci nekk sunna la te lu ci ne boo ko bàyyee am na sujur bi ñu waxam ne moom nga cay def mu ne nag bu fekkee da ngaa fàttee yalu mbaa nga fàttee biral waaye teel nga koo fàttaliku laata ngay sëggaru koo kon na ngay baamuwaat la nga jàngoon def fa la fa dëkk yelu ak biral moom loo ci fàtte waaye jotugulaa sëggru ko kon wéyagut da ngay baamuwaat la nga jàngoon te def ko nañu la ko sante su boobaa nag xam nga ne kon yokk nga ndax la nga jàngoon dellu nga ko jàngaat dangay ngay seet nag bu fekkee loola faatiha ak saar wala yaar yépp kon naga nga sujjóot baxda salaam bu fekkee itam faatixe kese ja la ba tey it na nga sujjóot baxda salaam waaye nag bu dee saar wa dong dong moom du jar ngay sujjóot baxda salaam foofu moo am teqale bu fekkee nag fàtte nga yelu mbaa biral ba xasru ko léegi jeex na doo ko mën a dabaatal da ngay seet rek lañ la waxan su fekkee ne biro la fa dëkkoon nga def fa yalu kon na ngaa mel ne ku wàññi nga sujjóot xabla salaam bu fekkee ne yalu moo fa dëkkoon nga def fa biral da ngaa mel ne kon ku yokk nga sujjóot baxda salaam li mu daaneele nag sawaun kaana min al fatihati aw wax waxdaha noonu la ko sëñ bi indee itam ca aljawharu nafis mel ne kon da cee topp rek taalifkat bile waaye waaye wax ja mooy fàttee yelu mbaa fàttee biral paxasru ko bala ñu caa digle sujootu jamooc day fekk lañ ko digaloon mu biral ko tam fàtte ko baru koo mbaa lañ ko digaloon mu yàllu ko tam fàtte ko baru koo muy faatixe kese ja wala muy faatixa ja ak saar wa ñu bokk loolaay tax ñu digal ko su jóot ba fa dëkk mu def ko fa nga xam ne su bàyyee biral daa wàññi day sujjóot xabla salaam nan ko waxe woon bàyyee yelu kon dafa yokk na def ba xamde salaam li ma taxam foofu nag mooy bu fekkee ne faatiha ja xas na aw yoon saar wa rek mu awutu yoon ne ki saar wa dañ ko digaloon biral ko foofa te moom mu fàtte ko biral mbaa saar wa dañ ko digaloon mu yelu ko foofa mu fàtte ko yelu jàppal ne loolu kat moom ndegam saar wa dong la deesu ko sujjootal moo tax saraa bi naa la walakin laa yaxfa alayka anna sujjooda allazi tarattaba an tarki sirri fi salaati assirriyati aw allazi tarattaba an tarki aljahri fi salaati aljahriyati ida kaana zalika fi xusuusil fatihati aw hiya maxa suurati amma tarku dalika fi suurati waxdaha fala sujooda alayhi bal law sajada alqabliya ay allati qabla salaami li tarkil jahri fi suurati fasadati salaatu wa wajaba alayhi ihaadatuha abadan bu fekkoon ne tey dañ ko digaloon foofa mu biral fa fatiha saar mu biral nag fatiha ja juum nag yellu saar wa yellu gam yellu saar wa jàpp ne wàññi la ba tax mu sujjoot xabla salaam julli ga day yàqu faaw mu julliwaat ko loolu nag delluwaat na ci dañu waxoon ne xabla salaam moom def ko foo xam dëkk fa waru faa am day yàq julli kon takk-takk bi rek mooy su fekkee ne yalu ga mbaa biral ga da caa juum ba fàtte ko ba rukkoo kon nag bu fekkee faatiha jaag saar wa yaar yëpp la juum mbaa faatiha kese ja la juum kon daañu ko digal mu def fa sujjóot ba fa yell moo xam xable salaam la moo xam baxda salaam la waaye bu fekkee ne nag saar wa dong ca la jum waaye faatixa ji aw noo yoon kon na ko bàyyi noona bu mu ci jéemu sujjóot benn sujjóot bu fekkee nag saar wa dañ ko digaloon biral ga moom mu yelu ko ba jàpp ne nag kon wàññi na na sujjóot xabla salaam kon bu sujjóotee xabla salaam rek julli ga daldi yàqu wa man daxika ku fi salaati ci ak julli batalat kon yàqu na salaatuhu julleem nga sawaawun way yemoo la kaana moo xam nekk na saahiyan di aji juum aw xaamidan wala muy aji tey wala yadxaku du ree nag fi salaati yi julleem nga illaa xaafilun ndari aji sàggan mutalaa'ibun kuy aji fooye julli ga wal mu'minu aji gëm ja ida qaama ndéem taxaw na li salaati jëm ci julli araba mu dëddu bi qalbihi ci xolam xan kulli ma siwallaahi walis lépp dul yàlla subhanahu sorelal naa ko lépp lu yelul ci moom wa taraka te mu bàyyi ad duniya adduna wama ak la nga xam ne fiiha nekk na ci biiram xataa yuxdira ba dana teewal bi qalbihi ca xolam ba jalaalallaahi màggugu yàlla subhaanahu sorelal naa ko lépp lu wa azamatahu ak màggam ga wa yartaida tey lox qalbuhu xolam wa tarhaba tey tiit nafsuhu ba kanam min haybatillaahi ngir tey yàlla tey mooy wekk gu ànd ak mën nga ne min haybatillahi ngir wekk yàlla jàll màgg na jalaaluhu màggam nga fa haadihi lii salaatul muttaqina moo di julit way ragal ña yàlla day wax àtteb di julli ree ree am kàddu bu dee mooñ dana ko wax ci kanam kuy julli ree ree am kàddu ci li waxe moom julli ga yàqu na moo xam moo ko tey moo xam daa juum rek mel ne ku fàtte woon ci ci julli la nekk ci gàttal nag man nga ne bu fekkee moo ko tey moom julli ga yàqu na bu fekkee teyu ko nag dañ caa woote ñee wax yàqu ga ñee ne yàquwut waaye wax ji gën a siiw gën a dëgër mooy ba tey julli ga yàqu na donte sax daa jàng laaya ci alxuraan xam naa ma ci yàlla wax dik ci jullit ñi xéewal gu réy tax koo bég bare reegu am kàddu itam du tee julli ga yàqu loolu lañ gën a sukkandikoo am na ñu ne ndegam reega nag dañu ko woon moom ilimaan ji da ko rëcc rek mbaa dafa fàtte woon kon day wutal keneen mu jiite te moom mu del ci gannaaw bokk ca mbaamum ya ndax sàmmoon sàmmoonteeg ñu wax ne ree bu ko fàtte waralee ba am rëcc du yàq julli karee nag bu fekkee ne dafa nekkan maamoom dañ koy wax ne ko da ngay wéy ci julli gi ànd ak ilimaan sa julli yàqu na waaye ngay ànd ak moom sàmmoonteeg àqam bu sëlmalee nag yow nga julliwaat waaye nag bala moo sañ wéy ci julli ko noonu ànd ak ilimaan da ciy teg sart yi ñu lay bëgg wax ba ci njëkk mooy mënta bàyyi ree ji su ma nee bàyyi ree ji moom day dagg daldi gaaw tàmbaliwaat da ngay ci julli gi ànd ak ilimaan sa julli yàqu na waaye da ànd ak moom sàmmoonteeg àqam bu sëlmalee nag yow nga julliwaat waaye nag bala moo sañ a wéy ci julli ga noonu ànd ak ilimaan danga ciy teg sart yi ñu lay bëgg wax ba ci njëkk mooy mënta bàyyi ree ji su ma nee bàyyi ree ji moom day dagg daldi